mu doon jundub la tuddoon ibnu abdillah di doomu ku ñuy wax abdillah abdallah boobu di doomi sufiyaan ibnu sufiyaan albajaliyu alalaqiyu saaxibu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam a dàkkantalam ne woon abu abdillah seydna jundub mi ibn sufiyaan ñenn ñi dañ naan comme li al imaam ibnu sakan rahmatullah alayhi mu ne waa basra dañu naan jundub ibnu abdillah waaye waa kuufa ñoom jundub ibnu sufyaan lañuy wax jundub ibnu sufyaan boo déggee ñu naan jundub ibnu sufyaan wala jundub ibnu abdillah ibnu sufyaan même bi la waaye dañ koy wax jundubul xayr waaye ku mel ni comme ni ko al imaam al xaafiz ibn Hajar indee al isaaba fi tamyiz as-saxaaba ci al isaaba fi tamyiz as-saxaaba mu kanta loolu nag kene jundubul xayr al imaam kii nga xam ne ibnul kalbi wa huwa saduq dafa ne déedéet moom dane beneen jundubul xayri beneen jundub la dane jundubul xayri keneen la bokkal ak jundub bi mu ne al imaam al Baghawi nee na dañ koy wax jundubul xayri ak jundubul faaruuq jundubunil faaruuq wa jundub ibnu ummi jundub waaw dañ koy wax jundub al faaruuq miy tàqale dëgg ak caaxaan waaye jundub di doomu ummi jundub waaw al imaam ibn Hibbaan rahmatullahi alayhi mu ne Jundub ibn Abdillah ibn Sufyaan la ñi naan ibn Sufyaan dañoo teggi rek baayam comme yonent bi alayhi salaatu salaam rek loolu maa ko ci boole liñ doon wax jund naan Muhammad ibn uh, uh, uh, Abdul Muttalib comme ni waxoon ne ana ibnu Abdul ana nabiyyu laa kadib man maay doomu Abdul man maay doomu Abdul man maay doomu Abdul Muttalib man maay yonent mooy tuddul maam ji la askanale boppam waaye tekkiwul ne Abdallah mi nga xam ne mooy waajuram juru ko ana kay naka fii nag noonu rek la Seydina Jundub moomu ibn Abdillah ibnu Sufyaan ah, raxmatullaahi alayhi dane ñun dañoo mas nekk ay gone ñun dañoo nekkoon ay gone kunna ghilmaanan hazaawira ma'a rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wal hadiisu rawaahu al imaamu al imaamu ibnu Maaja fil muqaddima bi sanadin saxiix waqad qaala fiihi waqad qaala anhu al imaamu al Buusayri isnaaduhu saxiix sanadam wér na rijaaluhu thiqaat te al imaamu ahmad ibn hanbal soloo na ko al imaam at-tabaraani al imaam seydina jundub mu ne kunna dañoo newoon xilmaanan ay gone xazaawira ñoo xam ne ñu ngi doon jege nekk mooy ay ay jeunes lañ woon yoo xam ne yu dëgër hein commencé di dugg ci li nga xamante ne nii mooy daanaka ñu ngi doon jege néegu góor wala ñu jege ko mooy ci wàllu euh, nekk euh, li nga xamante ne mooy góor dëgg waaw ku mag waaw nee na loolu mooy xasaawi xa xa naa dañoo nekkoon ah xilmaanan ay gone waaw dañoo noon ay gone yoo xamante ne nii nag dañoo newoon tollu ci suñu ndaw nga xam ne jege nañu tuutee des ñu jege euh, l'âge de majorité waaw mooy Hazwar waaw mu ne nag bi ñu kiiwee noonu mooy alxulaamu ida qaaraba al buluux noonu lañ mooy daanaka ñu ngi doon jege nekk li nga xam ne mooy ay ay góor dëgg-dëgg mooy mat nekk majeur fa ta'allam fa ma rasulillah ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ma ma ahsana wa ma a'zama la mooy ñoom bi yo bi ñuy neew ak yonent bi alayhi salatu wasalaam côté boobu lañ amoon ci ay âge Allah mu ne fa ta'allamna al-iimaana qabla an nata'allama al-qur'aan summa ta'allamna al-qur'aan fazdadnaa bihi iimaanan Allah mu ne fa ta'allamna al-iimaana qabla an nata'allama al-qur'aan yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di ñuy saxal ci ñun ngëm yàlla laata ñuy jàng alquran ndax al iman mooy pas-pas li nga war a gëm mooy fondement cim njàng waaw bokk na nag léegi euh, ci suñu problème yi ñun waaw mooy da gis ku jàng lu bari waaye côté aqida li muy fas daanaka xamu ci lu bari waaw côté aqida xamu ci lu bari moo tax vent bu ñëw vent bu ñëw daal di koy yóbbu wal iyaadu billah waaw bu ñu waxee loolu nag tekkiwu la ni nga xam ne noonu la ko ñu euh, waa waa waa kii di def mooy ni ko ni ko euh, euh, ilmul kalaam déedéet waxuñu loolu déedéet déedéet déedéet loolu moom bu ci ne waaw loolu moom mooy boo ci newee mooy bu ci bu ci xóot laa la bëgg a wax parce que am na yeneen yu ko ëpp solo mooy di nekk ci raisonnement kese non non yonent ma lay saasam gisuñ fen mu nekk fi di raisonner gaa yeeg nekk ci raisonnement nga dul jeex déedéet waaw te nag façon gëm yàlla boog mooy bi gën tam moom la lool la saxaloon ci xolu saxaabaan yi radiyallahu anhu mais nekk fi bokkal ay terme ak ay kiiwag mokkal ay kii voilà après te moom waa ji daanaka day mujj sax nekk mbir mi spéculation lay gën a nekk waaw spéculation lay gina a doon moo tax loolu déedéet déedéet déedéet waxuñu loolu waxuñu loolu xam nga ne mooy loo xam ne moom ngay fas lu leer muy al imaanu billah wa malaa'ikati wa kutube wa rusuli moom la doon wax su fin suratu al baqara amana ar rasul waaw bima unzila bima unzila alayhi min rabbihi wal muslimuun wal mu'minuun kullun amana billah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qaaluu sami'naa wa ata'naa ghufraanaka rabbanaa wa ilayka al-masiir Allah amana ar-rasuul mooy lool lool mooy pas-pas boobu waaw mu daldi Euh, loolu la yonent mi aleyhi salaatu saxal ci ñoom bi ñuy door a ñëw bi mu leen di door a yar muy ngëm yàlla gu leer ngëm yàlla gu dara raxut bu dara mënu la rëng mu ne fa ta'allamna al iman qabla an nata'allama al qur'an waaw laata ñuy tàmbalee jàng al qur'an waaw mooy boo ñëwee li ngay dugg ci diine kalimatu tawxid kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ha alayhi afdalu salatu wassalaam mu ne bañ ko desee bañ ko defee fazdadna bihi imaana waaw ñu daldi ci gën a yokk ngëm yàlla waaw ci alquran di nga xam ne moo doon ñëw di tooyal seen xol yi di ko gën a di ki gën a mu ne ñun noonu lañ def waaw moo tax ëpp naa sàggane waaw moo tax ëpp naa sàggane ngëm yàlla moo tax yonent bi alei saatu salaam loolu dafa doon ñëw mu ne la aslim waaw aslim duggal ci diine ji waaw mënal tuubal duggal ci diine ji duggal ci diine ji wax la ay kàddu yu yomb ne la ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasul wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ah. waaw yu seen waaw la leen doon wax jarul spéculation bu bari nit ñi gëm kaw kaw bi jóge na la ñëw mu wax la nga jàpp li ngay gëm dem boo demee jeex na newuñu fi new moo moo tax seen gëm yooyu kenn du ko dindi waaye boo fi naree nekk façon théorie bu nekk nga dóor ko ko day dem bëréer ci théorie waaw day dem bëréer ci théorie moom Seydina Jundub moomu ibn Abdillah moo ñu nettali ci bi nga xam ne aleyhi salaatu wassalaam ci lay waaj a génn àddina discours am bu mujj bu mu def moom alayhi salaatu moom ci ñi nga xam ne ñooñu ko toxalal wal xadiisu qad rawaahu al imaamu muslim moom moo ko soloo ci kitaabul masaajid wa mawaadi'i salaa bunt bi nga téere bi nga xam ne mooy téere jàkka yi wa mawaadi'i salaa ak bërëb yi ñuy tere gi suñu borom baabu buntu tere gi tere gi tabax ci kaw xabru yi ay jullikaay ak ci jàkka boobu al imaam muslim mu ne xaddatana abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim mu ne nettali na ko abu bakr ibn abi shayba ak isxaaq ibn ibrahim rahmatullah alayhima mu ne wal li abi bakr expression yi may indi Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba moo ko soloo qaala mu ne qaala Isxaaq axbarana wa qaala Abu Bakr haddathana mu ne Abu Bakr ibn Abi Shayba Isxaaq al-imaam Isxaaq ibn Raahawayh moom axbarana la wax kantaa ki nga xam ne mooy al-imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba moom dane haddathana Zakariya ibn Adi muy Zakaria ibn Adi an Ubaydillah ibn Amr dañoo préféré bañ a wax càllale wax noonu rek tur yi ba ñu dugg ci kii yi an parce que ngir ñu gaaw pour mën a continuer an Zayd ibn Abi Unaysa mu jële moom Ubaydillah ibn Amr mu jële ci Zayd ibn Abi Unays Unaysa an Amr ibn Murra moom mu jële ci Amr ibn Murra an Abdullah ibn al-Harith an-Najrani mu jële ci Abdullah ibn al-Harith an-Najrani mu ne qaala mu ne annahu qaala mu ne xaddatani jundub waaw mu ne jundub mooy ki nga xamante ne nii moom moo ma nettali waaw qaala mu ne sami'tu nabiyya mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuuta bi xamsin wa huwa yaquul mu ne man Seydina Jundub de ibn Abdillah ibn Sufyan dégg naa bi aleyhi salaatu wassalaam cinq jours laata muy génn àddina te xaalam mooy mu ngi doon wax parce que bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bés boobu feebar bi dafa tar moom waaw bés bi Mawlaana Ibn Abbaas doon wax naan yawmul xamiis wa maa yawmul mooy bés boobu rek mu doon wax bu ko fàttale ko moom Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne yawmul xamiis cëy way bésub alxames bésub jeudi wamaa yawmul xamiis ay way ku la xam loo bëtu bésub jeudi ay way bëtu bésub jeudi taalibe bi Seydina Sa'iid ibn Jubayr rahmatullahi alayhi ne ko ba pare summa bakaa muy jooy ba fi mu toogoon suuf sa day tooy ndax rongoñ yi bari yi nga xam ne lex yi di rongoñ yi da ciy fees ba mu mel ni nizaamu ju hein hein mel ni li nga xam ne mooy ay ay lu'lu que ni ay peru or yoo xam ne moom lañu nose tellement ni rongoñ yi di sotteekoo ci ci lex bi bay tooyal xeer yu sew yi nekk ci suuf taalibe bi ne ko waa yabna abbas maa maa yowmul xamis ne ko yow ibna abbas radiallahu anhuma mais yowmul xamis lan moo fa xewoon ba ngay jooy mu ne ishtadda bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wajaa waaw mu ne taroon na keroog bésub jëli ah loolu du ma ko fàtte mawlaana ibn abbas te fu ma ko fàttale koo jooy ndax feebar bi sonaloon na taroon na ci ndawal yàlla li salawatullahi wa salaamuhu alayhi bés boobu la Seydina Jundub di wax bi mbir mi taree lool lool lool lool lool am nañu ko fa seetsi ci saxaabaam yi mu waxtaan ak ñoom ba ñu dem ginnaaw gi mu wax soxnaam yi sotti leen ma juróom ñaari baat waaw yoo xam ne kenn fecciwul seenu kubéer waaw kenn tekkiwu leen ci riwaay imaam al Bayhaqi bi rahmatullah alayhi ngeen jëlal ma ko ci juróom ñaari teen yu bokkul sept teen yu bokkul sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na ñu teg ko ci mixdab benn cin bu rëy benn bool bu rëy boo xam ne ci la ñuy def yére yi di fóot ak yu mel noonu nee na bu sayyidatu Hafsa bint Umar ñu teg ko ci moom alayhi salaatu toog ñu jël baag yi ko sotti di ko sotti ba mu def leen hatta ashara ilayna an qad fa'altum waaw mu def leen signe ne def ngeen li ma leen wax jërë ngeen jëf ahsantum mooy ahsantum ahsantum boo ko defee ma gisee ma dem gisee sama saxaaba yi wax ak nit ñi mu takk bopp bi moom alayhi salaatu wassalaam ci isaaba desma goog imaam euh, mawlaana ibn Abbaas tamit doon wax mu ñëw jiite nit ñi comme ni ko sayyidatu sa waxee dafa jiite nit ñi ba pare xutba leen te mu leen di xutba dafa toog ci minbar tellement mettit bi tar xutba boobu nag ci la Seydina dugub ibn Sufyaan ibn Abdillah ibn Sufyaan di ñu nettali mu ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuuta bi xamsin wa huwa yaquul mu ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laata muy génn àddina man Jundub ibn Abdillah ibn Sufyaan bi xamsin juróomi fan laata muy génn àddina te mooy jeudi boobu parce que jeudi la jeudi vendredi samedi dimanche lundi mu génn àddina dem ila rafiq al a'la salawatullahi wa salaamuhu alayhi <clears throat> mu ne wa huwa yaqul lii la doon wax en tout cas lii bokk na ca lam wax kero mu ne inni abra'u ila allahi an yakuna li minkum xalil fa inna allaha ta'ala qad ittaxadani xalilan kama ittaxada ibrahima xalila alayhi salaatu wassalaam walaw kuntu muttaxidan min ummati xalilan lattaxadtu aba bakrin xalila alaa wa inna man kaana qablakum kaanuu yattaxiduuna qubuura anbiyaa'ihim wa saalihiihim masaajid alaa falaa tattaxidul qubuura masaajid innii anhaakum an daalik mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog bokk ci discours bi mu def bi mu mujjee def parce que Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ci saxiixu imaamul Buxaari yi nee ci même discours bi nee keroog walam yas'udul minbara ba'da daalik ginnaaw bii nii jour bi yonent bi aleyhi toog ci minbar wala mu taxaw ci di wax ak ñoom amaatul juróomi fan laata Allah Allah yonent bi aleyhi salaatu bu ñëwaatee ci xadiis Seydina Jundub bi mu ne inni abra'u ila llahi an yakuna lii minkum xaliil mu ne man deñ naa maa ngi dem ci yàlla di ko wan ne deñ naa di de di seedeloo sama boroom que ne deñ naa ci an yakuna lii minkum xaliil yéen sama xeet ma ciy am xarit loolu seede la noo yàlla ne awma kenn ci samaw xet xaj waaw lu tax fa inna allaha taala qad ittaxadani xalila kama ittaxada ibrahima xalila ndax kat in fa inna allaha taala buur yàlla mu kawe qad ittaxadani xalila moom moo ma jàppe xarit man alayhi salatu wasalaam kama kenn ni nga ittaxada la jàppe ibrahima saydina ibrahima al xalil xalila comme moom ni mu jàppe saydina ibrahima def ko xarit noonu la ma jàppe man def ma xarit man alayhi salatu wassalam ibn abdillah ibn abdil muttalib alayhi afdalu salatu wassalam mu ne walaw kuntu muttaxidan min ummati xalilan lattaxadtu aba bakrin xalila waaw mu ne bu doon ne kon bu doon ne dinaa jàppe ci sama xeet kenn def ko xarit koronte kon kamay jàppe xarit mooy sayyidina mooy kan Abu Bakr mooy ibn Abu Quhafa waaw akmalu akmalul umma amsalul ummati bi rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam sayyidu sayyidul umma ba'da rasulillah sangu xeetu yonent bi alayhi salatu wassalam huwa al imamul a'zam Seydina Siddiq ibn Abi Quhafa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu bu ma amoon kenn ku may jàppe xarit kononte kon bu doon yell na man sallallahu alayhi wa jàppe kenn xarit kononte kon alaa waa mu ne ma yëgal leen alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen wa inna man kaana qablakum kaanu yattaxizuuna qubuura anbiyaa'ihim wa saalihihim masaajid ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fi jiitu ñi nekkoon mooy xeet yi leen fi jiitu kaanu nekkoon nañ yattaxizuuna doon jàppe xubuura anbiyaa'ihim seen bàmmeelu yonent yi buñ masoon a génn àddina wa hum min al yahuudi nasaara comme ni nga xam ne noonu la koy waxe ci xadiisu sayyidatu Aïsha ak ñoom yaay ummu Salama ak yooyu kene bim naan la'natullahi ala al wala la'ana allahu al-yahuuda wan-nasaara ittaxaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalihihim masaajid waaw rëbbum yàlla nekk na ci juif yi ak ñi nga xam ne ñooy chrétien yi mu ne rëbb laana allahu alyahuuda wannasaara buur yàlla rëbb na juif yi ak chrétiens yi ndax lan lañ doon def lu tax mu rëbb leen kaanu nekkoon nañ yattaxiduuna bi jàppe qubuura anbiyaa'ihim seen bàmmeelu yonent yi wax saalihihim ak seen nit ñu sell yi waaw masaajid buñ masoon a génn àddina leen doon defaral fa leen suul la ñuy dem def fa jàkka di fa def ko sujootukaay foo xam ne mooy jàkk ñoom foo xam ne am sujootukaay waaw mu ne loolu moo tax inna kaana min qablikum mooy waa ak ñooñu waaw mooy waa banu israil ak ñooñu ak ñi nga xam ne ñooy nasaraa yi waaw muy nasaraan yi chrétiens yeeg juifs yi kon sëy naa jundub mu ne wa in ala waawee mu ne yonent bi alei saatu salaam nee na alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen wa inna man kaana qablakum bokk na ci ñi nga xam ne bokk am na ñoo xam ne ci ñi leen jiitoon ñoo xam ne kaanu ñoom lañu ne woon def mooy yattaxiduuna dañ doon jàppe qubuura anbiyaa'ihim seen bàmmeelu yonent yi aleyhimu salaatu salaam wa saalihiim ak ñu sell ña masaajida def ko ay jàkk alaa waawe alaa yëgu ngeen ma yëgal leen falaa tattaxidul qubuura masaajid bu leen jàppe bàmmeel yi def ko ay sujoodu kay ay jàkk inni ndax man rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anhaakum an dhalik daal di lay man tere naa leen loolu masala bii yaataloon nañ ko euh, ci wàllu est-ce jàkka mën naa amuk néew wala foo xam ne ab néew fa nekk waaye waxoon nañ la këne ni nga xam ne noonu lañ la noon lañ ko gise woon euh, mu am ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne loolu dafa xaraam totalement waaw waaw ndax yonent bale saa sam daf koo tere moo xam jàkka ji dañ néew ba dañ koo dañ koo suul fenn tabax fa jàkka wala moom ñu jabax jàkka ba pare dugal ko fa waaw lépp ci yem dafa xaraam comme gisoon nañ li al al imaam al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali rahmatullah alayhi li mu doon wax ci côté boobu ah ak ñoom al imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhim gisoon nañ ñi nga xam ne dañoo jàpp ne non non li yonent bi alayhi salaam di tere mooy fu ab sujootukaay mooy di sujoot ci li nga xam ne mooy foofale ci li nga xam ne mooy ci bàmmeel bi loolu lay tere waaw loolu lañ tere mais du lële lañ tere waaw parce que mooy jullee fu néew nekk. du lool la ñuy tere parce que bon gis nga yiñ joxe woon que ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha biir néegam ah biir néegam fa lañ dencoon yonent ma lay saab ba mu fa nee fa la doon julli ah waaw boo ne kooku jagle yonent ma lay saab ñoom ñu ne la mukk parce que après baayam fa lañ ko denc te teewul woon di julli ci néeg bi ñaari xabru ne fi après Seydina Omar ñu duwal ko fi waaw te teewul woon déménagé wul woon mooy gisoon nañ yooyu. Euh, waaye daal mooy li gënoon a sàmm comme ni ñu ko waxe woon mooy surtout ñun jamono yi ñu nekk waaw nga xam ne shirk gaa yi shirk dafa yomb waaw c'est banalisé shirk dafa yomb te réer dafa law moo tax même mbir mi sax ce n'est nekkul loo xam ne lu ci wàllu xam-xam nit ñëw ubbi buntu boobu waaw ay wa walla lool ndayu def leen falaa xaraj déet déedéet déedéet même même sax boo bu ñu nee sax que ne mi nekk loo xam ne lu xaraam totalement la mais du nekk loo xam ne lu ñuy mooy daal saddu zaria foog mu ciy am waaw waaw te loolu yeneen tibale saat saam doon wax mooy ku waxal yàlla xam ne moos monde islamique bi bari na fi yoo xam ne yuy xew ci xabruy awliya yeeg yooyu loo xamante ni loolu shirk dëgg la mu tudd moom loolu moom xanaa ngay gëm gëm ngay gumba gumbalu wala moyen bon euh, yeewoo rek wala boog xamoo boog mais ku waxal yàlla xam ne bari na ci xabru yoo xam ne léegi xabruy awliya yi la fa la fa nit ñiy def shirk dëgg la waaw baax na ba bu ñëwee ñaanatuñu ay ay wasi ay tawassul ak yooyu ñoom ñaanuñu sax buur yàlla mais boroom xabru bi lañuy ñaan waaw di def ay yëfi sirku yu mag yoo xam ne moo tax wax ji dafa xaram moo tax wax jooju ju jara bàyyi xel la te tamit dalil yi ci biti noonu ñoom mooy boo gisee dalil ci biti ñoom la àndal waaw mais gisoon nañ masala boobu que ne mi même bu mën naa ne mais loolu mooy jamono jii ñu nekk mooy loolu moom moom moom moom moom garde-fou waaw du lu ñuy ubbi bunt bi aywa gars dugg leen déedéet sinon shirk kese dañuy ñëw ci jàkka ji yàlla indiwu leen déedéet parce que xabru diw moo fa nekk te buñ demee xalaatuñu sax jaamu yàllaak wéetal yàllaak non non waaw dañuy jàpp ne kii fi ne moo leen di jox lépp lu am te loolu xam nga loolu shirk dëgg la moom waaw allahumma malikal mulk ki nga xamante ni inna allaha huwa razzaqu dhul quwwatil matin buur yàlla mooy wërsëgalaat mooy alqaabidu ku ku xañ ku mu xañ ñëpp say mbir doo am mais mooy al al al basit mooy ki tallalal nit ñi seen wërsëg ak seen lépp nga ne ko fi dégg jël yooyu yëpp attribué ko benn jàmm ak ku man di doom loolu shirk bu mag la waaw boo xamante ni du bunt boo xam ne jamono jii ak ni ñu xamee ni ni réer bare mooy fan yëpp moom lañuy wax hein te du ay Sénégal kese léegi nan nga mën a ñëwee ubbi bunt boobu naan noo ifaalu wala xaraj déedéet déedéet waaw déedéet man nga sax yow jàpp ne lii mën naa nekk waaye nga gis ñoo xamante ne nii danga naan oh non non non non nga ñëw fenn ñu nga ne nga gis ñi muy demee nga ne lii dafa haram waaw dafa haram nan bëgg ne ne garaawul non dafa haram nga leen di wax waaw même bu dee ne yow. sa ferme conviction mooy am nga dalil yu leer que ne lii bon li li xadis biy wax du lii waaye nag ñii dañ koo soppi te saddu zari'a dafa am ci diine lépp loo xam ne day yóbbu ci shirk dañuy dagg bunt boobu dañuy dagg loolu moo tax yooyu yooyu yooyu lu jara bàyyi xel la bari na gaayu sànku nga xam ne léegi mais mais en fait buur yàlla ci boppam hein lañ jàppetul mooy xam nga dem foofu ñaanal kiy dem ñaanal euh, sëriñ ba fa nekk allahumma firu warhamu wa kii ak yooyu loolu dara new ci mais gars yi dem jàpp ne moom moo leen di jox waaw te façon pas-pas boobu moo baaxut waaw waaw man nan laay wékkee ci sama mbir ku dul yàlla la faqir nga kudut borom bi subhaanahu wa taala faqir la yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid yéen nit ñi antumul fuqaraa'u ila allah yéen yéen ñi aajowu buur yàlla ku mu man di doon yonent bi alayhi salaatu salaam mii sangu ñépp suñu boroom dana ko wa idaa sa'alaka ibaadii anni fa innii qariib ujibu daawata daa'i idha da'an falyastajibu lii wal yu'minu bii la'allahum yarshudun waaw dane wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib mu ne yeneen ci ma saar saar samay jaam buñ la laajee di ma laaj man fa ne yëgal leen ne fa inni qarib man ku jege laa ujibu may nangu ñaan ak aji kama woo maa koy wuyu ila da'an bu ma woowee waaw na ma wuyu rek waaw mu ma waaw fal yastajibu lii mu ngo wal yu'minu bi waaw kon nag affaire baa ngoog de kon affaire baa ngoogu moo tax yooyu buntu la yoo xam ne moo jamono ji ñu nekk ñoo jamono ji ñu nekk moom euh, moo tax ku yeewu doo nekk rek kolewu ci li téere yi wax di xilaaf am na xilaaf am na ay wakon baax na non non non yow da ngaa war a xool sa àddina bi ngay dund sa sa sa jamono ji ngay dund yow nga xool la fa xew est-ce que ñële lañ doon wax ak léegi ñun ñu ngi dund loolu déet waaw bu ñu ko dundut nan nga bëggee foofu foofu sawaay saay dañu waxante dëgg rek nañu waxante dëgg rek loolu nan ngay ñëwee rek di di généraliser rek naan garaawul waaw garaawul lii baax na non non wal yastajibu lii wal yu'minu bi la'allahum yarshudun waaw kon nit ñi nañ leen di tegtal boroom bi bu ñu fi teg kenn jàpp ne il est incontournable waroo mënoo ñaan lu baax fekk fekk moom demoo ba ca moom déedéet yonent ma ne saa saa masula jàngale loolu dellu leen ci borom bi afaman yujibul yu idha da'ah waaw afaman yujibul muttarra ha afaman yujibul muttarra da'ah am man bokk am man yujibul muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a allah qalilan ma tadhakkarun Allah suratul an-naml amman yujibul muttarra idha da'ah am man waa ji nga ak ah, waay yéen ndax ki ngeen xam ne moom yu jiibu mooy tudd mooy mooy wuyu al muttarra ki dem ba sës jàpp xam ne kii man amatuma usi amatuma yaakaar ci kenn amatuma yaakaar ci lenn kulul borom bi tabaaraka wa taala bu tallalee yor ay loxoom boromam subhaanahu wa taala dem ba sës yaakaaratul mbindeef yaakaaratul ku yàlla sàkk ndax mu ngi ci problème boo xam ne amul kenn kum ci yaakaar nit ki fekk mu ngi teewlu loolu muy muy nekk ci xolam fu tàllale loxoom boroomam subhaanahu wa ta'ala boroomam dina ko wuyu waaw léeg-léeg nag day xam ne lii baaxul ci moom jamono ji lii mu sonn bëgg ko mu fegal ko ko bàyyi ko bam bam baax ci moom wala mu xam ne àddina bi ci boppam lii du baax ci moom parce que ku ma sopp la te bu ma ko joxee mu sànk waaye nag comme que ñaan na sentiment de de d'humilité boobu mu àndal torox wàcce boppam dinaa ko ci defal loo xam ne yëkkati ko ay maqaama fi dunya wal axira man borom bi tabaraka wa taala kon am man yujibul mutarra idha daa bu ko woowee wa yakshifu waaw te buur yàlla moom kese moo mën a wuññi ñaaw téef yu la dal problème bu la dal kenn mënu koo wuññi ku dul borom bi subhaanahu wa taala waaw kenn mënu koo wuññi kenn mënu koo teggi ku dul borom bi tabaaraka wa taala wa yakshifu du mbindeef du nabiyun mursal ha du waliyun muqarrab amut buur yàlla wa yakshifu suu buur yàlla mooy teggi tartariyee yooyu moo la moo koy teggi ci jàmm moo mooy xool dogal ci moom mu dal ko bu ko teggi ko jotee moom moo koy teggi waaw wa yaj'alukum xulafaa al ba pare mu def leen xulafaa al ard xulafaa al mu def leen ngeen di wutaakoon ci kaw suuf mu leen fiy jële di leen indi terale leen suuf si ba ba ba ba ba ma shaa ba nu mu ko neexee mu jële leen fi yóbbu leen feneen la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun da ngeen jaar ci ay étape par étape waaw a ilahum ma allah est-ce que am na beneen buur benn yàlla benn buur ma allahi boo xam ne moom la ñuy dëkkaleeg buur yàlla buñ koy dendal qalilan ma ñuy xalaat ak bàyyi xel di settantal takay tey xalaat tey bi defal moo tax kooku in kuntu da watarin lan la bi waxoon bi gaa naan ko ci ci ci ci ci qaalu li yarkan li abwaabi salaatin taxus jawaa'iza tughni kulla ma hiin ah, waxa waxa wax mu ne maa bañ fa qultu hasbiya rabbi waaw allahu akbar xasida moom lépp tawxiid la mooy loolu waaw léegi sëñ bi gaay naan ko bi euh, euh, xa mu ne xaalu li yarkan li abwaabi salaatini waaw dañ ma doon wax naan ma li yarkan ay way sëñ mooy bi waajuram maam Mor rahimahullah génne àddina ñaan ko comme que wëllëree buur yi la woon ñoom lab joor ak ñooñu ak ñooñu demal nga kii leen bu ko defee dina euh, euh, dangaa ñàkk euh, sa waajur bu ko defee mu am loo xam ne dinañ la ko jox di nga fa am tamit loo xam ne mën nañ la fa jox loo fay post boo fay nekkee walla loo leen di nekkal ñu man la di di jox mu bañ <laughs> la ilaha illallah mu ne maa bañ waaw fa qultu man hasbiya rabbi man sama borom doy na ma sama borom allah mais doy na ma fa hasbiya rabbi man sama borom doy na ma te doyloo naa ko ma ah. ah oui man naa sama borom man Ahmadu Bamba waktafaytu bihi man mooma moom moom doy na ma man ana naka laay jële samay mbir di ko jox ñoo xam ne dañoo lottu ci seeni mbir azzal masaakiini waaw mu ne man bu ma nekkee boroom soxla wala ma am loo xam ne moom laa bëgg daawtu zal arshi ki damay woo ki nga xam ne moom ay mbiram fan la nekk baynal kaafi wan nuuni waaw moom li muy kii diggante kaaf ak nuun mooy kun lay wax rek fayakun mu nekk man kook laay woo mais du ma woo mbindeef naan ko maan am naa soxla déedéet waaw <laughs> la ilaha illallah yaakaar nga ne kooku dina leen dina wax lool ba pare ne léegi gaa yi ñëw leen léegi aywa ñëw leen nag léegi bu ngeen soxla bu ngeen am rek man maa leen koy faj non waaw fi mu jaar di topp yoonu yonent bi aleyhi salaatu salaam foofu lañu ñu jaarloo foofu la jaarloo ñépp kuy askanawoo ci moom mais waxuma la ñooñ mais jullit ñépp dalee na wan rek ne lii mooy li fi yonent bale saa saam tegoon yoon waa ngi nañ fi jaar kon nag loolu nañ ciy bàyyi xel masala yi dëgg la fuqaha yi wax nañ lii kii wax nañ lii am na waaye nit ki yaay xool sa jamono li fi xew est loolu noonu jamono jii c'est valable wala boog est-ce nga ko fiy wax waaw kon Seydina Jund ibn Abdillah ibn Sufyan radiya ibn Abdillah ibn Sufyan radiyallahu anhu mu ne yonent bi masaajid inni anhaakum an zaalik bu leen def ni comme ñi leen jiitu woon de waaw yonent bi alei saatu salaam nag waxoon na keroog Tabuk non keroog Hunayn bi gaa Makka di dem Hunayn fatxu Makka di dem Xunayn ba ñi ñay door waxoon na keroog bi muy dem jóge fatxu Makka di dem Xunayn al mu'allafatu qulubuhum ñi doon door a tuub bañ rombee garab goo gële ne ah waay waay buur yàlla kon tee nga na ñu defal garab bu mel nii romb ñoo xam ne seen xërëm seen garabu xërëm yu ñu amoon yoo xam ne fa lañ doon wékk seen jaas yeeg yooyu ak muy garab goo xam ne dañ ko doon booy doon tey genre ndëpp yooyu tuur ñoom ñu ne ah comme que dañuy dóor a tuub ay wàcc bees lañ léegi la yonent bi alei satu salaam ubbi Makka di dem xonay ni nii mu gaa yi gis loolu ne ah buur yàlla yàlla nag ñu defal garab boo xam ne moom lañuy ñuy jaamu comme ni ko ñuy amee waaw yonent bi alei satu ne subhaanallah allahu akbar waaw yéen wax ngeen kamaa yéen wax ngeen comme li asxaabu Muusa waa kër Seydina Muusa ibn Imran waxoon ban naan uh, uh, ij'al lana ilahan kama lahum aliha waaw mooy bañ naan Seydina Muusa alayhi salaatu wasalaam defal ñu mais utal ñu quand ab yàlla quand même moom bu buur yàlla muccal leen ci Firawna problème yooyu yëpp ñu ñëw romb ñoo xam ne ñu nga ñu nga bóof ca seen caaxaan yañuy yañuy jaamu ñoom ñu ñëw ne Seydina Muusa ah waaye defal ñu defal ñu yàlla waay boo xam ne ñu nit ah ñu nit moom lañuy jaamu waaw waaw wa jaawazna bi bani israil al bahr fa ataw ala qawmin ya'kufuna ala asnaamin lahum qaalu ya muusa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qaala innakum qawmun tajhalun inna haa'ulaa'i mutabbarun ma hum fiihi wa baatilu maa kaanu ya'maluun qaala a ghayra allahi abghiikum ilaahan wa huwa faddalakum ala al-'aalamiin wa idh anjaakum min aali fir'awna yasuumuunakum suu'a al-'adhaab yuqattiluuna abnaa'akum wa yastahyuuna nisaa'akum wa fii dhaalikum balaa'un min rabbikum 'adhiim suñu boroom ne ma xettali leen jël leen ca Firawna ak la mbugal yam leen doon teg ba ñu jàll géej gi nattuy géej gi ñu ñëw xar baax miracle ñu xotti géej gi jàll loolu lépp yeewu leen delloowu leen ci seen boroom ñu romb ay nit ñoo xam ne dañuy jaamu ay xërëm ñu nga buuf ci seen xërëm yi ñu ne Seydina Muusa xaalu ya Muusa yow Seydina Muusa alayhi salaatu wa salaam ij'al lana ilahan kama lahum aliha mais doo ñu defal yàlla comme ñoom ni ñu amee yàlla yi ay xërëm di ko jaamu doo ñu defal ñu nit yoo xam ne moom la ñuy jaamu qaala innakum qawmun tajhalun mu ne leen yéen ay nit ñu réer ngeen su yorent na lay saasaam loolu la def allusion mu ne yéen wax ngeen comme li waa asxaabu Muusa àndandoowam yow waxoon alayhi salaatu wassalaam lañ ko waxoon mooy ij'al lana ilahan kama lahum aliha mu ne wallahi la tattabi'anna sanana alladhina kaanu min qablikum yonente ma lay saasaam ma ko wax de wat naa ne di ngeen tab bi di ngeen topp dew jéego yi mu mu ne benn bi jéegoog jéego bi ngeen topp trace ñu leen jiitu woon liñ fi doon def jéegoog jéego hatta ila daxalu juhran toppin ngeen ne ci dugg ci yéen ba buñ duggee ah buñ ñëwee fekk kàmbu mbëtt na ci pëtëx ba yéen da ngeen na ci pëtëx ndax civisme aveugle koo ngeen leen di toppe wala ah unshidukum billahi alladhi la illa huwa est-ce que ñun lii nii dunduñu ko la tattabi'an la tattabi'anna sanana alladhina kaanu min qablikum allah huwa rasulullah huwa rasulullah hay afdalu salatu wassalam la tattabi'anna wallahi la tattabi'anna sanana alladhina kaanu min qablikum waaw allah mooy suivisme boo xam ne lu ñu am ñu am buñ amee nowel ñu topp leen ci nowel waaw 31 décembre ñu nit ñu fexe août waaw allahu akbar lu ñu nekk rek ba buñ ci paxu mbët dinañ ñita ci dabaj ñu nitam waaw mu ngo Allah wallahi lii la mooy kon ñoom it nañ doon def ci seen xabru ya mais léegi danga koy gis ah waaw da koy gis sirk gu leer nañ sikk gu leer naññ naññ naññ nàññ naññ naññ naññ waaw loo xam ne mu amul dara loo ci natt na bu dee ne ah bu dee ne quand même yow yàllaa la taxawa waaw bu dee ne yàlla la tax wax kon nag yonent ba lay saar saar ne lool nag bu leen ko def de waaw fa inni man rasulullah anhaakum an dalik tere naa leen loolu waaw quelques jours laata muy génn àddina te Allah muy insister ci yooyu ndax tawhid bi nga xam ne moo ko moo ko fi indi waaw buur yàlla mi nga xam ne moom moo moo moo moo ko yónni li li li tarki ibadati ibadati al awthan ila ibadati rabbil rabbi rabbil ibad ngir ñu bàyyi jaamu li nga xamante ni ah mooy euh, euh, xërëm yéeg ak is ak ci mooy idéologie yéeg am na ñoo xam ne o oh, amañ la xërëm day changer léegi ay ay idéologie la ay liberté ay liberté lañ jël nañu la doon jàppe seen yàlla yeen noonu lañ jàppe moo yooyu léegi waaw waaw allahu akbar allahu akbar loolu allahu akbar lii waxew di lii moo xew kon nag yonent bi aleyhi salaatu salaam waaye waaye loolu mu doon wax ñun tam nañ ci insister rawatina jamono jii ñu nekk nga xam ne loolu shirk gi dafa bari côté boobu bunt boobu ku ko ubbi ba léegi <laughs> mooy war ngaa seetaat de ah kon Seydina Jundub moo ñu nettali lool Ibn Abdillah Ibn Sufyan waaw ah, ah. doon na wax ne dafa am parce que euh, euh, dafa bi nga xam ne nag waaw kay bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, daldi génn àddina bi nga xam ne ci la demee rafiqul a'la wuy ji boroomam noonu la nee ci li nga xam ne mooy sunnaam alayhi salaatu wassalaam comme saxaaba yi ñoom ñépp boroom euh, siyaru a'laam an-nubala di al imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi day nettali parce que après Kuufa la dëkkoon ak basra moo tax mu ne nazala al kuufata wal basra kuufa ak basra muy nettali ne ci ci Yunus ibn Jubayr ci sanad boo xam ne rijaaluhu thiqaat mu ne shay'na junduban fa qulna la awsina qaala uusikum bi taqwa allahi wa uusikum bil qur'aan uusikum bi taqwa allah wa uusikum bil qur'aan fa innahu nuurun bil layli al muzlim wa hudan bin nahaar fa'maluu bihi alaa maa kaana min juhdin wa wafaaq fa in arada balaa faqad faqaddim maalaka duuna diinik fa in tajaawaza al balaa'u fa qaddim maalaka wa nafsaka duuna diinik fa inna al maxruuba man xariba diina wal masluub man suliba diina wa'lam annahu laa faaqata ba'da al janna wala ghinaa ba'da an naar allah allah <laughs> mu ne dañu dem ci Seydina Jundub ñu ne ko euh, dañoo bëggoon nga dénk ñu nga conseiller ñu waaw mu ne leen usikum bi taqwallah waaw usikum bi taqwallah usikum maa ngi leen di dénk bi taqwallah maa ngi leen di dénk ah, li nga xam ne mooy ragal yàlla waaw te mooy ndénkaane gi gën a rëy gi suñu boroom waxoon walillahi ma fi samawati wal ard wa laqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al ard wa kana allahu ghaniyan hamida suratu nisa suñu boroom mu ne walillahi ma fi samawati wal ard buur yàlla ñeel li nekk ci asamaan yeeg suuf si ak suuf yi walaqad wassayna alladina utul kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah muy xayru wasiya conseil bi gën mooy conseil nit ki ragal yàlla mu ne man borom bi walaqad wassayna alladina uutul kitaaba min qablikum dénkoon naa ñi nga xam ne ñooy les gens du livre te jiitu leen ñi ma joxoon téere te jiituwoon jiitu leen yéen ummatu sayyidina muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam wa iyaakum waaye yéen it naa leen an ittaqullah ngeen ragal yàlla ngeen ragal ma man borom bi subhaanahu wa taala wa in takfuru waaye bu ngeen weddee ginnaaw dénkaane weddi samay xéewal weddi samay àtte di atte woo leneen di doxale leneen jàpp ne leneen a gën li ma leen fi indil fa inna lillahi yëg leen ne buur yàlla la ñeer maa fi samawati wa maa fi ard lu tax nga bàyyi fi li la buur yàlla dégg dénk xamal ne loolu jaru ko ndax la ngay uti doo ko am te buur yàllaa moom maa fi samawat li nekk ci asamaan yi wa maa fi ard ak li nekk ci suuf yi wa kaana te buur yàlla dañuy di nekk ganiyan ku woomal koo xamante ne aajowul keneen hamidan ku sant moo sant boppam waaw kon mu ne usikum bi taqwallah maa ngi leen di maa ngi leen di dénk ragal yàlla wa usikum bil qur'an maa ngi leen di dénk al qur'an man jundub waaw mooy téere moom la yonent bi alei sat selaam doon dénkan dégg aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidin almahdiyyin addu alayha bin nawajiz ak bimu naan taraktu fiikum ma in ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada ba'di abada kitaabullah muy téere bi yàlla bi waaw usikum bi kitaabillah taraktu fiikum thaqalayn ahaduhuma a'zamu min al-akhar al awwal kitaabullah téereeb yàlla loolu ko fi bàyyi ñaar yu dëgër yi yaa yu digg yu digg yi yu dëgër yi tam kon mu ne wa usikum ginnaaw ragal yàlla maa ngi leen di dénk alquran fa innahu ndax yëg xam leen ne alquran nuurun bi laylil muzlim leer la ci lëndëm koo xam ne ku këriis waaw laylun daaj gut lëndëm gis laylu ida dajaa waaw mooy alquran leer la mooy leer gi tax lëndëm gi naa la àddina bi lëndëm la li fii leer mooy ngëm yàlla bu ànd ak boo xam ne alquran moo ko suuxat moo fa ne loolooy tax lëndëmu àddina bi yi xew yépp bul taxaw naan lumière yi non lëndëmu lëndëmu jaay sa bopp lëndëmu shirk lëndëmu Euh, euh, yi nga xam ne mooy yi xaraam yépp sàngaraak yooyu yépp li tax nga niitu ba doo ci jaar ngir lëndëmu fujuur ak lekk ma al bi ghayri tibi nafs lekk alal ci nu mu gën a yombe nu ma ko amee baax na li lay leeral ba doo tàbbi ci lëndëm yooyu mooy alquraan foog nga xam ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fa innahu nuurun bil laylil muzlim moom leer la ci lëndëm gu këris wa hudan bin nahaar te tamit njub la ci ci ci ci li nga xam ne njub la tamit ci bëccëg Allah fa'lamu kon xam leen fa'malu bihi bo maa ka maa kaana min jahdin wa faaqa lu ngeen man gis nga lu ngeen man li alquran mooy li alquran fattaqullaha mastata'tu ragal leen yàlla seen kem kàttan kon nag jëfe leen fa'malu bihi ala ma kaana min jahdin wa faaqa lu ngeen mën a wulli seen dayo ak tamit coono ak lu ngeen mën a jeexal seeni effort ngir jëfe alquran def leen loolu man loolu laa leen di dénk man Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan saxaabi rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne fa in arada bala léegi nag booy doxal njub googu waaw kay la fa in arada bala mu ne leen nag bu dee nag dafa dafa ñëw gaaral la mooy taxaw sa kanam ah yow yaa ngi jéem a doxal alxuraan li nga man nekk ci ragal yàlla di jéem a doxal alxuraan waaye nattu ñëw ndax kat suñu borom moo ne woon ci alxuraan jooju di fa trouver huwa alladhi ha tabaaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala voilà di nga ko fa gis mooy buur yàlla dañoo bind li yablu dafa bind deew ak dund li yabluwakum ngir mu ngir mu lan ngir mu daal di ñuy tester ayyukum ana kan ci yéen ahsanu amala mooy gën a rafet jëf inna xalaqna ma ala al ardi zinatan laha li nabluwahum ayyuhum ahsanu amala suuratul kahf ñun ñoo bind li nga xam ne mooy maa alal ard li nekk ci suuf yépp zinatan laha mooy taar taaru suuf si li nabluwahum ngir ñu daal di leen tester ayyuhum ana kan ci ñoom ahsanu moo gën a rafet amalan jëf kon mu ne nag loolu nag bu xewee wa in arada fa in arada bala boo newee ci njub ngay nekk ci jub rek dara du la dal mooy yow ba nga jaamoo yàlla nangul yàlla mooy wane ne yow dara du la dal déedéet déedéet natt yi day ñëw moo tax yonent bi alayhi salaam ne ashaddu naasi ibtilaan al anbiya ñi gën a tar nattu ci nit ñi ci mbindeefu yàlla yi moo yonent yi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw gi al amsal fal amsal ku gën a leen niru rek yaa ciy tegu ginnaaw gi al al fal amsal al amsal fal amsal topp ku gën a niru yonent yàlla yu saa saa yaa gën rëy nattu même ci biti nii nit ñi man nañ koo bañ a xàmmee parce que yax ñoom boo leen gisee si yahsibuhumul jaahilu aghniya min at-ta'affuf mooy ne ki xamul day jàpp ne ah kii de moom benn problème am ko saay ah saay de <laughs> ah moodu moodu de moom ay moom moom moom yaaram la ndekete yoo moodu le mu yenu daanaka nattuy waa koñ bi yépp ci mbagg Moodu la ko borom bi teg mais nag feeñul ci kaw ci xar kanam ndax ñoom al kaazimiina al ghayz ghayz waaw li leen dal ci natt yi lum tar-tar ak yiy jóge ci nit ñi dañ koy dañ koy nëbb muñ mer muñ muñ ko te yàlla war naa su ko yàlla kese tax waaw wal aafiina anin naas ba pare ñuy jéggal nit ñi ku leen def da mooy duñ la won sax sa xar kanam te keroog ba nga ko defee da ngay mel boo leen da nga naan mais kii xanaa daa fàtte ne mas naa koo def lii bu lay defal njekk da naan mais kii kii man maa doon nar a yàq projet bi mu réussir ko jël ma teg ma ci place bi quand te man maa dox lépp doon dem mairie doon gut kii ngir place bi suuf si bu ko kenn jox mu am ko amul dara lu muy def tabax ci magasin jël clé jox ma ne may yow laa jox remplir ko mu fees mais kii ñooñu walla fi naa ni naas wallahu yuhibbul muhsinin jëfam ju rafet jooju waaye buur yàlla daa sopp ñuy rafetal kon mu ne kon balaa day xew fa in arada balaa bu nattu nag gaaree mu ne fa qaddim maalaka duuna diinik na nga jiital sa alal waaw boo ñëwee nattu dal la nan laa dal mooy na nga sa alal loo yor na fexe loolu na ko nattu bi yóbbu mais nag pas sa diine bu nattu bi ñëw yóbbu sa diine bàyyi ak sa alal bu ko def man jundub lool laa leen di dénk fexe leen ba bu leen dal waaw fa in arada bala'un fa qaddim maalaka duna diinik waaw bu nattu taxawee waaw bu dara jënd sa diine waaw dara bu benn nattu ak lu man di tol bu dee sa am-am sa avoir yi nga am sa magasin yi sa entreprise sa oto yi sa liggéey bi sa fi ngay sibooroo fi ngay kiiwe fi ngay bàyyi baare yindee fi ngay liggéey loolu lépp bu daree nga ñàkkool ñàkkal loolu waaye bul ñàkk sa diine waaw bu la kenn gëmloo ay affaire u liggéey ba tax yow sa diine nga ne boo yow nga toog jullit boo xam ne ajjuma benn kenn moom bu amee congé kese lay julli ajjuma te sax bu amee congé lu ko julli ndax day dem vacance nekk foo xam ne daanaka jàkk sax amu parce que la nee na sama sama c'est mon travail vous savez bon je ne peux pas faire la prière même les prières bon je ne peux pas prier j'attends la nuit ouais, tard une fois rentré chez moi bon je fais mes prières non kooku moom koo xam nga kooku deful lii moom balaa loolu nattu la loolu ku noonu noonu nattu la lim def nag dafa jiital moom moom moom moom lim li Seydina Jundub ne fa in arada balaa fa qaddim maalaka nattu bu ñëwee jiitalal sa alal mooy mooy yow nga ñàkk def ci sa alal nga ñàkk sa alal mais nag garder sa diine kooku def mooy moom moom <laughs> di la def diineem waaw ñoom muy am na nit ñu per ñoo xam ne noonu lañ mel léegi mooy ne seen diine lañ def bouclier waaw natt bu ñëw seen diine la ñuy jëkk sànni ngir ngir natt bi dal ci diine ji diine ji naaw natt bi yóbbu ko léegi nag ñoom ñu dese seen aafiya lañ jàpp ne mooy aafiya te du lañ jàpp ne mooy aafiya te du te mooy la mooy waaye bon sama carrière vous savez pour préserver ma carrière et mes intérêts personnel bon yàlla damaa may njaboot quand il faut pas être fou quand même il faut ma leen di nourrir ak yooyu tax <laughs> ñoom seen diini la ñuy njëkk sànni mooy seen bouclier seen diini la njëkk sànni waaw boo waxee ñu naan la ay lay yooyu lañ lay jox waaw moo tax bon après bon la prière bon c'est privé bon après bon en plus bu buur yàlla dina comprendre quoi moom dafa bëri remonter après que ça mi sa diine kooku moom bu balaa ba ñëwee li Seydina Sufi euh, Jundub ne fa qaddim maalaka duuna maalik euh, euh, duuna diine moom moom diineem la jiital moo tax <laughs> seen yoon new ci waaw eh, saay yii fii nag moom fokk may fokk may naan ci beer bi de ndax buñ la invité nii foog may toog ak gars yi ci plateau beeri sinon sama carrière du baax fa ngay amee promotion kooku xam nga lu def moom qaddama diinahu duuna maali diineem la jiital ngir balaa bi yóbbu ko jaay na diineem ngir préservé li nga xam ne mooy alalam lool nag la kii ne déedéet bu problème amee fa qaddim maalek jiitalal sa alal fa qaddim maalek duuna diine jiitalal li nga xam ne mooy sa alal duuna diinik waaye wëlif sa diine sa diine moom bu ko jaay de fa in tajaawazal bala léegi nag bu bu bu bu bu nattu bi dépassé foofu ah mu ne fa qaddim wa nafsak duuna diinik waaw bu dépassé alal bi joxe la desaat ca alal yépp même sa bakkan sax na nga ko joxe ngir deseeg sa diine mooy wala tamutunna illaa wa antum mu'min muslimun bu leen faatu lu dul ngeen nekk ñu wommatu jëm ci yàlla googu mooy seen bakkan yi nangeen fexe ba bu ngeen di génn àddina na fekk ngëm yàlla ne ci mu wommatul borom bi moo tax mu ne ha fa in tajaawazal bu mooy bu affaire bi accentué woo nag nattu bi gën a tar mooy sa sa alal yëpp rek defal même bu dee sa bakkan sax defal sa bakkan waaye du na diini ka sa diine moom même booy ñàkk ñàkk sa bakkan ñàkk ko moom ñoom noonu lañ doon def moo tax ñu dem kufru euh, balaa u kufru bi mu taxawee yéefaru Quraysh ak yooyu ñeewuñ ne boo ñii dañ ñuy faat bon lii daal yoonu jàmm soriwul nañ leen nangul li ñuy wax non dañ ne du ci dal ba moo leen tax a faatu ñenn ñu ñu rey leen sayyidina sayyidina Sumayya ñu faat ko parce que lan moom moom qaddama nafsahu wa maalahu wa irdahu ah duuna diiniha waaw préserver diineem moo tax ñu faat ko ñoom Seydina Hamza yëpp looloo tax ñu faat leen Sa'd ibn Rabi' Abdullah ibn Jubay bàyyi Seydina Jaabir Abdullah ibn Amr ibn ñu ñépp lii leen doxal mu ne man loolu laa leen dégg fa innal maxruuba kat man xariba diina gis na ki nga xamante ne mooy ki ràpp ki ràpple ki nga xam ne mooy ki ràpp dëgg te ràpple mooy ki nga xam ne diine mi ràpp mooy am na ñu bari seen diine moo ràpp waaw seen diine ràpp diine ju ràpp la jor mooy dara muraqaa lu ñëw rek mooy intérêt seeni intérêt bopp bu ñëwee rek ñu sànni diine ji waaw kooku mooy ki nga xam ne biiram dara newu ci ab gent la mu ne almaxrub man xariba ka nga xam ne moo gent diinuhu diineem wal masluubu man suliba diinu waaw ki ñu rikki ki ñu rikki ki ñu dépouiller jël lim yor yépp daal di koy dégrader ki ñu dégrader nekkul waa ji nekkoon militaire ñu dégrader la def ministre ñu dégradé la non doo loolu du affaire du loolu mooy affaire bi non non non loolu mooy kii waaye wal masluubu ki ñu rékki dëgg dëgg man suliba diino mooy ki nga xam ne ah suliba diino moom la ñu rékki diine waaw xam nga Iblis day tafu gaa yi seen ngëm yàlla yi ba dina tafu nit ki par ndànk ndànk ba dara du ko dese kooku nag mooy ki ñu rékki waaw buñ naan la waa ji laay tey destitué fekk mbiri àddina la fa hada jalal waaw loolu moom woyof na waaye képp koo xam ne moom li ñu rékki mooy diineem dara newatu ab karkaas bu taxaw la waaye dara mooy di mooy amul dara ko lislaam di digal intérêt wala intérêt yi sax ñeneen si boore léeg-léeg sax dooy intérêt yi boppam ak ah intérêt ñeneen waaw ñoom groupe sàngam parce que ci ñoom laa bokk tax nga jaay sa di ne seen je défends leur cause te mu leer na leen nekkuñ ci dëgg nga nekk fi di leen défendre ci caaxaan ba jaay sa diine kooku la ñu rékki wal maslubu man suli ba diina ki ñu rékki mooy ki nga xam ne dañoo xëcc diineem deseetu ci tus mu ne waalam sayyidna Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan mu ngi moo leen di dénk mu ne waalam te xamal ne annahu la faqata ba'da al janna amatul benn problème amatul ñàkk après àjjana boo duggee aljana jeex na ñàkk amatul wala ginan ba'da woomal amul boo xasee dugg safara loo mën a mooy àddina bi loo fi mën a am loo fi mën a jënde ba ba jaay sa aljana jënde ko safara wallahi di nga xam ne boo demee safara di nga xam ne ak woomal amul di ginnaaw bu mu fa duggee waaye loo ñàkk ngir am aljana am sa borom boo amee sa borom ngay xam ne ñàkkoon na wa'lam annahu laa faaxata ba'da al-janna wala ghina ba'da an-naar allah allah ha <laughs> allah gis nga eh, wasiyatul ulamaa ha gis nga wasiyatul ulamaa waaw muy dénkaane boroom xam-xam yi allahu akbar xam nga ni lii lii lii lii lii subhaanallah ah ah ma ne dëggal ma lii Seydina Jundub wax nii rek ndénkaani lii nañ ci jàpp wallaahi nañ ci nañ ci moy de nañ ci moy waaw waaw moo tax am na xadis bu gudd boo xamante ne nii moom Seydina Jundub doon na ko nettal na ko al imaam Muslim andi na ko ci kitaabul imaan baabu taxriimu qatlil kaafir ba'da qawli shahaada buntu bi eh, yenn suraax yi def tere rey ab yéeféer ginnaaw bi nga xam ne ci la wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah waaw al imaamu ci kitaabul imaan pour gaaw Safwan ibn Muharriz muy Abu Abdillah Safwan ibn Muharriz ibn Ziyad moom dafa dikkaloon ki nga xamante ne parce que Xaalid ibn al-Asbah a ibn al-Asbaj moom ibn axi Safwan ibn Muharriz doomu ah frère bii la moom mooy nettali na Safwan bii nag ab taabi'i la dafa moo doon nettali na Jundub ibn Abdillah al-Bajalimi radiyallahu anhu dafa mas a yónni ci benn waay boo xamante ne nii muy asas asas ibnu salaama jamonoy fitnatu ibnu zubayr buñ la nee jamonoy fitnatu ibnu zubayr mooy bis seydna abdallah ibnu zubayr nee makka nekk fa xalifa waa banu umayya ñoom ñoom ñoom kii ñoom xajaaj euh, yusuf ne dañ ko fay déloger te amaa xajaaj ibnu yusuf gisoon nañ ko keroog bi ñuy gis tarjama sayyidina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib sibtu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa rayhanatu gisoon nañ ko <laughs> mooy dafa yàgg moom daf ne woon mooy ginnaaw bi sayyidina al-Husayn demee moom moo fa ne woon Makka après moom Abdullah ibn Zubayr ba waa Makka jaayanteeg moom ne reconnaître ñu ki nga xamante ne mooy euh, doomu naa Seydina Muawiya bi dara lañu recon lañ ko reconnaître waaw léegi loolu nag dafa yàgg affaire bi di dem yàgg nañ koo bëgg a bu duma leen comme niñ ko gisee woon <laughs> léegi nag loolu lañ naan ak jamono léegi nag après ñoom xajaaj dem déloger catapulter Kaaba gi dóor fay bomb ak yooyu seen manaj man janiq yi catapulte yi loolu wax naan fitnata zamana fitnata ibn Zubayr fa qaala mu ne ko ijma li nafaran min ixwanika hatta uhaddithahum waaw fekk moom mii ci belligérants yi la bokkoon mu ne ko dajaleel ma yow Asas ibn Salama sa mbokk yi ba ma wax ak ñoom man Jundub ibn Abdillah fa ba'atha rasulan ilayhim mu wooleen ñu ñëw bi ñu dajaloowee mu ne jaa jundub wa alayhi burnusun asfar mu ngi sol benn yére boo xam ne bu mboq la waaw gisoon nañ laa talbasul baranisa ah ci aj ga fa qaala mu ne leen taxaddasu bima kuntum tuxaddisuuna bihi xatta daara alxadiis fa lamma daara alxadiisu ilayhi xasara alburnusa an ra'sihi waaw Euh, mooy xam nga burnus mooy comme comme yére marocain yi jàllaabe yooyu di amaale mbaxana <laughs> <laughs> nga xam da nga koy mën a après euh, teg ko sa bopp yëgati ko bu xawee tàng nga teg ko sa bopp <coughs> léegi mu ne leen <coughs> léegi wax leen taxaddasu fekk bi biñ dajalooyee di wax Seydina Jundub mi leen wax nañ leen ko dajal nañ leen leen dajale ñu ñëw moom nag mu ñëw di leen fekk si fi ñu leen dajale mu ñëw fekk leen ñuy waxtaan mu ne leen continuer leen seen waxtaan yi li ngeen li ma fekk ngeen di wax bi nit ñi ku nekk di wax di wax ba wax ji war a agsi rek moom nag moo war a wax ndax kii day wax après mooy dañuy dégluwante kii wax après keneen wax ba mu agsi ci moom xasaral burnusa mooy kashafahu mooy da koo tegoon ci bopp bi mu daal di koy dindi wàcce ko ci doq gi ci ginnaaw gi an rasihi jële ko ci bopp bi fa qaala mu ne inni ataytukum wala uridu an uxbirakum an nabiyikum waaw inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam waaw allahu akbar mu ne mu ne man de ataytukum dama naan dikk dama leen dikkal ah wala uridu waaye nag li ma bëgg laa tekkiwul ne mooy bëgguma waxtaane leen yonent ma ay saa saa mbiru yonent ma ay saa saa non mooy laa zaida la war a doon comme li al imaam an-Nawawi wax waaw mu ne affaire bii nii <clears throat> ba mooy as-as moom daa woolu as-as bañ ñëw ngir mu wax leen waaw léegi wala uridu nii possibilité ñaar ñaari wàll la mën a nekk benn bi mooy ñaari mbir la mën a yenu an takuna laa zaida laa bi nekk loo xam ne dañ ko cee yokk fii qawlihi taala kama fii qawlihi taala comme ni borom bi wax ne li allah ya'lama ahlul kitab ngir waa ahlul kitab xam li allah mooy ngir waa ba tekkiwul ne ngir waa ahlul kitab bu xam li allah ya'lama ngir mu xam ahlul kitab waa gens du livre waaw ak waa ma wa qawluhu ta'ala maa mana'aka allaa tasjuda lan moo tere yow iblis allaa tasjuda waxul ne lan moo tere ngay bañ a sujjóot non allaa tasjuda bul sujjóot déedéet mooy maa mana'aka an tasjuda lan moo la tere ngay sujjóot waaw mu ne deuxième bi mu war yenu mooy an yakuna ala zahirihi ataytukum wala uridu an uxbirakum an nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam bal a'idukum wa uhaddithukum bi kalaamin min 'indi nafsi lakinni al-aana azidukum 'ala ma kuntu nawaytuhu fa uxbirukum anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ba'than wa dhakara al-hadith al-imam an-nawawi ci sharh al-minhaj sharh sahih muslim ibn al-hajjaj mu ne beneen bi mën a yéen wax ji ne man ñëwuma di leen waxal ah dikkuma inni ataytukum wala uridu an ukhbirakum bi nabiyyikum alors que moo leen woowoon ngir loolu mu ne wala boog rek mu nekk mbir mi li mu wax noonu la mooy ne ah, man kat dama leen a dikkal waaye dajaloo leen ngir ngeen dajaloo ma ñëw fekk ci leen bi ma leen di dajaloo nag waxtaane yonent mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam taxul woon ma dajale leen waaye dama leen a bëggoon a waar waaw wax leen ay mbir yoo xam ne ci sama man ci sa man lay jóge waaye nag waaye léegi nag azidukum waaw dama leen di yokk ala ma kuntu nawaytuhu ca la ma yéene woon ba ma leen di dajaloo di wax as as mu dajale leen c'était pour yedd leen wax ak yéen waar leen xupp leen pour fitna yi ngeen moytu waaw parce que ci ay jullit biir jullit lañu ñiy faatu shahaadatu an la ilaha illa lañuy wax ñi leen faat shahaadatu an laa ilaha illa lañuy wax kon nag ma dajale leen ngir waxoon leen man sama mbiru bopp waaye nag changé naa lool parce que waxu yonent bi alei saatu salaam laa leen di wax léegi waaw mu ne leen nag inna rasulallah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha ba'athan min almuslimiin ila qawmin min almushrikiin wa innahum iltaqaw fa kaana rajulun min almushrikiina idaa shaa'a an yaqsida ila rajulin min almuslimiin ah, fa kaana rajulun min almushrikiina idaa shaa'a an yaqsida ila rajulin min almuslimina qasada lahu an yaqsida ila rajulin min almuslimina qasada lahu fa qatalahu wa inna rajulan min almuslimina qasada eh, ghaflatahu qaala wa kunna nuhaddithu annahu Usaama ibn Zayd falammaa rafa'a alayhi sayfa qaala laa ilaaha illallah faqatalahu fajaa'a al-Bashiiru ilaa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fasa'alahu fa axbarahu hattaa axbarahu xabara rajuli kayfa sana fa da'aahu fa sa'alahu fa qaala lima qatalta qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam awja'a fil muslimiin wa qatala fulaanan wa fulaanan wa sammaa lahu nafara wa innii hamaltu alayhi falammaa ra'aa sayfa qaala laa ilaaha illa allah qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam aqatalta qaala na'am qaala fa kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah idaa jaa'at yawma alqiyaama qaala yaa rasuula allah istaghfir lii qaala wa kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah idaa jaa'at yawma alqiyaama qaala fa ja'ala laa yaziiduhu alaa an yaquula kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah idaa jaa'at yawma alqiyaama allah allah nee na euh, yonent bi alayhi salaatu mu ngi leen di mettre en garde ci xare yii di am yow bon sens nga yor sa troupe ngeen bokk ci xeex yii nga xam ne ay diggante jullit la déglu leen ma wax leen dama leen a dajale woon ci benn li wax ci mën a yenu ngir wax leen yedd leen xuppu leen ci yoo xam ne ci man lay jóge waaye nag xayra xayra ida gën ji euh, euh, euh, fàttali ak xupp ak waaraate boo def mooy maa qawlullahi wa qawlu rasuli alayhi afdalu salatu wassalaam mu ne mu ne leen yéen mbooloo mi yëg leen as-as yaak sa gaay yi yonent bi alayhi salatu wassalaam da dafa yónni benn sariya ba benn dafa yebal benn mbooloo ci jullit ñi ci ay yéeféer ñoo xam ne ay bokkaalekat lañ ngir am ab sariya ab xare wa innahum taxaw ñu daje nag ci xare ba fa kaana rajulun minal mushrikiin ne mu am benn waaye xam nga lii gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama Seydina Usaama te gisoon nañu xew-xew bi mu xewe sariyatu sariya bii nii gisoon nañ ko ci biir siira bi walillahi alhamdu wal minna mu ne bi ñu dajee mu am benn waay boo xam ne ci mushrikuuna yi la mais daanaka jullit ñi kum ci bëgg a kii rek kii faat la ci saa si songu la faat la xool ku ko neex di faat nee bi mu continuer di def loolu am benn ci jullit ñi ku ko waajal xam nga am na tamit beneen ansaar yi boo xam ne nee bi ñu bi ñu man dama koo waajal bi ñëwee ba tiim ko Seydina maag Seydina Usaama mu ne benn fii nag mu ne benn waay minal muslimin qasada ghaflata dafa bàyyi ba mu nekk benn manque de vigilance am ci moom rek mu ne wa kunna nuhaddithu annahu Usaama ibn Zayd nee na ñun Jundub saxaaba yi dañ doon wax ne kooku Usaama la woon fa lamma rafa alayhi sayf bi nga xam ne ci la yëkkati li nga xam ne mooy jaasi ji tiim ko yëkkati jaasi ji ba nar ko koo ngànd qaala waa ji ne laa ilaha illa laa ilaha mu wax kalimaay seede seede yi laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam non la non amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg laa ilaha illa allah maa ngi seede lool faqata la sayyidina Usaama ray ko wax yow non kii day pontu nga naan ma lan kii kii kii kii xaaral rek <laughs> mu daal di koy faat waaw Seydina Usaama faat ko malgré lool mu ne bi nga xam ne fa jaa al bashiru ila nabi léegi ba xare ba jeexee xam nga saxaaba yi lool te yonent bi alei sat selaam même bu ma soon dem xare da ko doon def bu gañee day am ku mu yónni mu gaaw dem bëggal waa Medina dalal seen xel tamit dugal ci ñoom mbégte ne yonent bi alei sat selaam suñu waroon may na ko ngañaay ci ay kaw ay noonam nee bi nga xamante ni nag ci la al-Bashir kiy indi la bonne nouvelle que ne ah sariya ba de kii gañe na waaw <clears throat> waaw sariya bañ ne woon de kii de gañe na mooy mooy mooy euh, sariya ba gañe na ba yonent bi aleyhi salaatu yónni arme ba gañe na ñuy indil yonent bi aleyhi salaatu nouvelle bi mu daldi waa ji dem nettali mbir mi nim deme waaw fa sa'alahu yonent ma lay saa laaj ko nan la xare ba demee mu nettali ko ba nettali ko mbiru waajooju ne ko am na nag benn waay boo xam ne Usaama da ko rey de te waxoon na nag laa ilaha illa allah ba mu koy faat fa da'ahu yonent ma lay saa bàyyi ba mu ñëw woolu fa sa'alahu mu ne ko mu laaj ko ne ko lima qatalta Usaama Seydina Usaama lan moo tax nga waa ji ginnaaw ba mu waxee laa ilaha illallah mu ne ko ya rasulallah wa qatala fulaanan wa fulaanan wa samma lahu nafaran wa inni xamaltu alayhi rey ci jullit ñu bari wa qatala fulaanan wa fulaanan rey na diw rey na diw ak diw ñoom ñépp moo leen faat waaw wa samma mu daal di limal yonent bi alay saab saam am mbooloo bu bari ñoo xam ne Seydina Usaama nee na waajoo ñu noonu ma rey moo rey ñii ñépp jullit ñi waaw man nag ba ma ko ba ma ba ma ba ma ko jekkoo di ko waajal ba jekk ko yëkkati jaasi ji nar ko koo ngàdd nar ko koo dóor ci la waxe laa ilaha illa allah yonent bi alay saab saam ne ko aqatalta waaw bi mu waxee loolu da koo faat laa bëgg a xam xaala Seydina Usaama ne ko naam xam nga gisoon nañ ci yeneen waaye Seydina Usaama doon woon mais yonent bi alayhi salaatu salaam kook da koo defoon ngir làqatu dee mu ne ko est-ce que dangaa xaroon xolam ba gis ne loolu mu doon wax laa ilaaha illallaah googu du dëgg ci moom topp Seydina Usaama naan ko nee na fii ci xadiis Seydina Jundub bi mu ko naan fa kayfa tasna'u bi laa ilaaha illallaah idaa jaa'at naan ko yow lan ngay def ak laa ilaha illa mooy loolu nga xam ne suñu borom <laughs> yonent ma lay nee na du ko teg balance ak yenn lu moo lay noot mooy gën dëgg mooy gën diis loolu le fa kayfa tasna ngay def bi laa ilaha illa allah ak kàddu gi mu wax moom ne mu ngi seede amul benn buur bu dul ku bu jara jaamu dul borom bi subhaanahu wa moom loolu la wax kalimatu tawhid nga rey mais nan ngay def loolu bu ko dig bu bu bu ñëwee yawmal qiyaam baat boobu bu ñëwee yawmal qiyaam Usaama nan ngay def moom ah qaala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne Seydina Usaama naan ko ah waaye yonente mi aleye sat salaam istaghfir lii kon ñaanal ma njéggal borom bi bokk te mooy alxibbu ibnul hibb mooy soppe bi yonente bi aleye sat salaam di doomu soppeem bi Seydina Zayd na Haarisa ibnu Sharaxil radiyallahu anhum waaye yonent bi alayhi salaatu salaam doonul woon kontaan ngir boppam doonul woon nga mer ngir boppam waaw kaana yaghdabu lillah wa yarda lillah da doon mer ngir yàlla di gërëm ngir yàlla waaw mu wax waa ji mu wax Seydina Usaama kayfa loolu la ko ci tegal waxu ko dara wa kayfa mu naan ko yonent bi saa saa ñaanal ma njéggal mu ne ko wa kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah ila ngay def ak laa ilaha illa allah kii nga faat ne da doon mbubboo rek da doon camouflé wu rek ngir bañ nga faat ko waa ana nan ngay def ak laa ilaha illa allah mu wax bu ko ndee yawm al qiyaama usaama nee na fa ja'ala la yaziduhu ala an yaqul Seydina Jundub nee na yonent bi saa saam yokkalu ko ci dara loolu kese la doon répété waaw fa ja'ala la yaziduhu yokkalu ko dara ci kaw wax jim ko kayfa tasna'u bi la ilaha illa allah ngay def ak la ilaha wax ko fekk mu wax ko bu ñëwee yawm al nooy def moom moo tax ma ne na woon boobu bañ koy gis allah xoolal jullit ñi léegi daanaka jullit ñi ciy faatu ñu bari ñi ëpp jullit ñee leen di faat comme ñoom xoolal xarbul yaman xeexu yaman bi ñan la ay jullit ñooy rey ay jullit waaw xeexu ay ay Syrie ñan mooy tubaab yi ci lañu dugg nañ waaye biir jullit ñi ñooy jullit ñi li ñuy rey ci jullit ñi keneen reyu ko ci ñoom waaw allahu akbar allahu akbar rey ab jullit problème bu rëy nga xam ne moo gën a woyof fa yàlla ñu bombardé woon kaaba gi mu tasaaroo rey dereetu benn jullit tuur ko moo gën a garaaw allahu akbar waaw mais léegi ñun daanaka waxoon naa la boo taalee journal sax gisoo ay moor yu bari day mel ni danga naan ndax ah, tey de dara xewul ya Allah mais ñiy faat est-ce que ñu ngi xalaat lii kayfa taqul kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah jaat bihi yowm alqiyaama waay waay usaama nan ngay def ak laa ilaha illa bu dikkee ak laa ilaha illa allah li nga xam ne mooy yowm alqiyaama kii mooy seydina Jundub ibn Abdillah ginnaaw année soixante yi ginnaaw fitna yooyu ci la génn àddina am nañu ne ci fitna yooyu ci la génn àddina l'an ñii ne l'an euh, l'an soixante quatre am ñu ne noo côté dem na ba côté soixante l'an soixante dix ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon kooku mooy seydinaa Jundub ibn Abdillah ibn Sufyaan al bajaliyu euh, al alaqiyu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu